bañal sama yonent bi alayhi salaatu wa salaam arrêté seen kéefër gi tuub yughfar lahum des na leen jéggal maa qad salaf li jiitu woon ci seen ñaawtir waaye wa in ya'udu bu ñu telluwaatee ne ñoo siisu ñoo bañ ñoo lank kattandeere du ñu gëm kenn du fi gëm te dinañ xeex lii nañu faqat nañu leen yëg ne ma da tromb na sunnatul awwalin alhamdulillah wax ko waa Quraysh tëralinu ñu fi jaaroon doon bi yàlla ak ay yonentam nan lañ mujje wal aqibatu lil muttaqin mu mbiri borom bi wax nañ ci yeneen saar ne way ngëm yàlla yee ko moom ci la leen nag kon nag ñu mel noonu ba fitnaay shirk ko sëy naa saam ne ñun loolu def nañu ko saxaaba yi te ànd ak yonent baay saa def nañ waaw ba péninsule bi yëpp yuwahhiduna Allah jaziratul arab foofu yëpp <laughs> gox yooyu yëpp di wéetal yàlla kantaa yow ak ñi nga àndal nag nga ñëw di ma lay aaya bii nga xam ne ci yéefér yi la doon wax yow ak ñi nga àndal turiduna an tuqatilu da ngeen bëgg di xare rek hatta takuna fitna ba diiney l'islam biir jullit ñi jàmm du ci am waaw ñu nekk ci fitna ju du jeex waaw loolu yow ngeen bëgg loolu nag du ngeen ko amee ci man waaw <laughs> ah, wow <laughs> léegi say naa li tax mu wax nii ne man dootu du ma faat kenn lu dul dul bu ne daal du koy faat xam na ne moom du Usaama du ko defati mukk mukk mukk mukk mukk waaw mukk <laughs> moo tax moo tax kii ne Usaama radiyallahu taala an xam nga wax na ah Seydina Usaama dafa waat moo tax al imaam ibn Battaal ni ko al imaam al Haafiz ibn Hajar tuddee mu ne gis nga kaanat haadihi al qissa gis nga nettali bii nii sababu hilfi Usaama an laa yuqaatila musliman ba'da dhaalika wa min thumma taxallafa an Aliyyin fil Jamal wa Siffiin voilà mu ne gis nga xew-xew bii nii Seydina Usaama lii ko Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ak bi bi rey waaj mooy li waral mu waatoon ne dootuma faat benn jullit ginnaaw day jeex na mu ne loolu moo tax keroog bi nga xam ne ay xare euh, diggante jullit ñi war a am ci jamal maarakatul jamal tuddoon nañ ko waaye as-Siffin beneen bi tamit jamal waxoon nañ ko mooy ñoom Seydina Talha ñoom Seydina Talha ibn Ubaydillah Seydina Zubayr ibn al-Awwam ak ñoom Seydina Ali ba te ñoom jële àndoon ak ñoom Talha àndoon Sayyidatu Aïsha te njëlee moom nga taxoon ñu tudd ko al jamal boobu bi xare boo amee dafa bañ mais Seydina Ali man moom manumaa dem waaw loolu moom <laughs> man naa laa àndal ci lu nekk de waaw <laughs> yaay suñu xalifa waaw d'accord naa ci yow te yow laa wommatul waaye nag kantaa dem di xare ji ñoo xam ne ay jullit lañ ne ma mukk loolu moom du ko def am naa ngànt ndax lii ma yonent waaye saa saa waxoon ma ñëwaat man Usaama di xarewaat jàmmaarloog ñoo xamante ne ay julli la ñuy mukk du ko def yaa Ali <laughs> waaw suffi mooy ba nga xamante ne ñoom waa Sham te Seydina Muawiya jiite woon leen ñu war a jàmmaarloog Seydina Ali ibn Abi Talib foofu it Seydina Usaama ne na Seydina Ali <laughs> pare yi la ma la waxoon rek man moom am naa ngànt du ma dem di xare gi benn julli di ko fànn jamais loolu moom ko wax waaw voilà kanta léegi Seydina Abdallah ibn Umar <laughs> radiyallahu anhu moom da wax ne man qaala lanaa hayya ala salaa ajabnaa wa man qaala lanaa hayya ala qitaalin naas abaynaa <laughs> waaw moom na ne képp ku nañu hayya ala salaa ñu dégg hayya ala salaa ci jàkka ji dinañ ko wuyu de waaw waaw waaw ni ñun bañ waree xare ak yonent bi saa saam xare yéeféer yi def nañu ko kantaa léegi moom xare yii di am fitna yi ginnaaw maqtal Usmaan radiyallahu anhu du dara du ay jullit yi képp ku ñu ne hayya ala leen julli de dinañ la wuy waaw waaw waaye ku ñu ne hayya ala qitaali naas ay wa ñëw leen ñu dem xare ji takk xare dem ray ay nit xare ay nit ñu bay ñoo bay waaw boo leen amiruhum sayyidina Sa'd ibn Abi Waqqas gilloon na màgg mooy premier Seydina Usaama moom gis nga li tax <laughs> voilà kon hadis baa ngi nii hadis bii bu bari ay njàngat la bon première njàngatu taxrij bi ak li ñu wax nii ci wàllu Seydina Usaama Seydina euh, Sa'd ibn Abi Waqqaas wala Seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas Seydina Abdallah ibn Umar ak Seydina Usaama wala Seydina Usaama ak Seydina Abdallah ibn Umar radiyallahu anil jamii' lëkkaaleem ak buntu bi dafa leer. Seydina Usaama lan la ko yonent bi alayhi salaam di réprimander di ko répéter lii di ko wan li nga def waroo def mooy la ah mooy ne kii nga faat <laughs> waaw kii nga faat moo tax al imaam an-Nawawi rahimahullah mu ne tontul ñu suñu laaj bi ci al-Minhaaj bi muy sarh hadiis bi waaw ne ko wa ma'naa mooy bi ko yonent bi alayhi salaam di ko wax naan ko waa léegi. lu la tere woon xol afala shaqaqta an qalbihi hatta ta'lama aqalaha am la waa lu la tere woon kon xotti xol bi comme que nee nga waaye dafa doon wax ngir la làqu rek bañ na fàtt ko na laa leer na ci yow li wax est ce am dëgg loolu nag noo ko xamee mënoo war a xotti xolam moo am na yeneen riwaay yeneen saxaabam dal furaan ne yeneen sooy saa saa bu ma ko xotti woon saa woon ne ko ma ko xottoon du ma ko xam mu ne ko voilà kon loolu la mooy mënoo koo xam loolu tekkiwul rek ay wax kon say naa Usmaan rek ko waroon a xotti yow nit ku faatu boo xottee xolam dënn bi xool xool tax na yow nga xam lan la façon est ce que yéefar loolu wala julli da koo mën a xam wala est ce que lan doon wax dëgg la wala déet na nga ko mën a mooy mënoo cee accès moo tax al imaam an-Nawawi mu ne wa ma'naahu annaka innamaa kullifta bil amali bi-z-zaahir wa maa yantiqu bihi al-lisaan wa ammaa al-qalb fa laysa laka tariqun ila ma fihi fa ankara alayhi tarka al-amali bima zahara min al-lisan fa qala afala shaqaqta an qalbihi fatanzura hal kanat fihi hina qalaha wa'taqadaha aw la wal-ma'na annaka idha kunta lasta qadiran ala dhalik fattaqi minhu bi lisan waaw al imaamu Nawawi rahimahullah ci al-Minhaj sharh Sahih Muslim ibn al-Hajjaj mi sharh hadith bi mu ne maanaawam oh lu la tere woon xotti xolam mu ne ko mooy innama kullifta yow Usaama liñ la teg mooy bil amali bi zaahir suñu lëkkaaleeg bunt bi baabu ijraa'i ahkaami an-naas ala zaahir dawal atte yi ñuy dawal ci nit ñi ci li feeñ ci ñoom wa sara'iruhum seen bët la nëbbu ilallah yàllaa ko rek ta'ala bu kawe kon nag yow Usaama ah, innama kullu kullu bil amal az-zahir wa ma yantiqu bihi al-lisan waaw comme si yonent bay saa saa daana ko yow li ñu la dal mooy ngay jëfe lay feeñ li mu la wax doy na wa ma yantiqu bihi al-lisan ak li làmmiñam wax wa amma al-qalb kantaa xol ba est-ce que dëggu na ci dëggu na dëgguwul est-ce que da doon laqatu wala gëm na ko dëgg-dëgg loolu du pour yow fa laysa laka tariqun ila ma fii amoo yoon pour accéder ci waaw laysa laka tariqun ila ma fii la ne ca xolam mënoo koo jote mooy waxu même ko woon a jote fa ankara alayhi yonent bi alayhi salaam bañal Usaama ñaawlu li Usaama def ci kan law tark ci bàyyi gum bàyyi al amal bima zahara min al lisaan jëfe bàyyi xel te jàpp rek yem ci la feeñ waa la mu wax ne la ilaha illa allah waaw fa qaala moo tax mu ne ko afala shaqaqta an qalbi lan moo la tere woon kon xott xolam comme que loolu nga wax dalaa leer li tanzura nga xool hal ndax nekkoon na kaanat fiihi hiina qaalahaa wa taqatahaa ba mu ko waxee est ce que loolu mu ngi woon ci xolam te façon ko awra wala déet mooy wal maanaa maanaa bi annaka idaa kunta lasta qaadiran ala dhalika faktafi minhu bil lisaan loolu mënoo ko boo xottoon xolam sax doo ko mën kon nag li nga mën a yem mooy lemal ci li mu la wax ci la mel doy waaw loo loo kon nag mu ngi noonu wana al imam mu ne wa fiihi dalilun ala taratub al ahkam ala al asbab al zahira duna al batina ci hadis bee weesu waaw mu ne tegtal la ci ne attey sharia bi ci li muy tegu mooy ci yi nga xam ne sabab yu feeñi li feeñ mukk ci li nga xam ne dafa nëbbatu waaw sawaay mii boo demee moo def li yàq ay diggante yu bari c'est te iblis loolu la bëgg waaw ñuy may iblis jël iblis def ko suñu diggante mbokkoo yi waaw loo xam ne amoo ci benn preuve ay diw sama diggante diw yàq na siino boo demee moom moo tax te yow naan am naa ci ay indice amoo preuve neen ay indice ndax keroog bi ma ko xoolee ni ma xoolee ni mu muuñe ak ba may wax ak moom li mu retourné woo wala gannaaw après loolu mooy waxi lan wallahi waxi loolu waxi shaytaan la bu mu la wax shaytaan moo la wax loolu ne la lii mooy wane loolu preuve la wal iyaadu billah wal iyaadu billah ñu yàq ñu seeni mbokk seeni mbokkoo gi leen borom bi ne woon ngeen daal di koy jokk ci lan ci ay soupçon wallah sayyidina Usaama gis nga kon yonent bi alayhi salaatu wassalaam tar mer ci ki nga xam ne danga koo faat dañ koo faat même bu doon ne yéefar léegi nga dem ba koy faat mu ne laa ilaha illallah mu ne bu ko laal waxoon naa la kon fama baalu naa lan moo xew léegi lu tax jullit ñi di xuus ci deretu seen mbokk jullit ñi ñoom biir faat comme si dañ leen koo permettre waaw dañ leen koo permettre mel ni dañ leen ne dagan na def leen wal iyaazu billah personne ne leur a autorisé ça kenn doxu leen ci diggal du seen borom du yonent alayhi salaatu wassalaam du ulamaa'ul umma wallahi waaw topp seen bakkan rek ku ci nekk nag di tuumaal ka ca des waaw naan boo demee lii la lii la <laughs> waaw xam nga bon léegi kanta waa ji na la tuddoon yeneen ginnaaw kon gis nañ li kaale bi euh, euh, euh, Seydina Usaama kon mu ne ba'athana Rasuulullah yeneen jàngat yuñ ci mën a jël yonent bi saa salaam moo leen yebal comme niñ waxoon ci hadis ba rek eh, bi nga xamante ne yonent bi alayhi salaam dafa yeble woon waaw léegi eh, eh, loolu loolu dañ ciy jàng ne mooy njiit bi obligé wul tout le wala bu xare amee moom il faut mu nekk fa man na di yebale waaw ñu koy doxal ay mission yoo xamante ne yu jëm ci luy jëmal l'islam kanam voilà moo xam ngir xare ji la wala ngir dem yëddu ji comme ni ñu ko waxe woon voilà yónni leen ci ay yéeféer yoo xam ne ci na lañ bokkoon loolu nag bon boo demee ci euh, li nga xamante ne mooy ci siira bi yaatuloon nañ affaire bii nii euh, ak kañ la xewoon ak wute yi ci am voilà loolu kañ la woon euh, loolu gisoon nañ ko foofu bon dañuy bañ guddal fii voilà dañuy bañ a guddal fii moo tax jaruñu ñu ciy ñëw quoi voilà ak sariya bi est-ce que Usaama moo ko jiite woon xare bee kii bi armée bi wala déet euh, ñu bari dañ ne noonu jiitewu ko woon Ghalib ibn Ubaydillah al yu bokk moom moo ko soloon summa al moom moo ko soloon moom woon moom la yonent bi alayhi salaam daal di woon yónni euh, kooku te imaamul euh, Ibn Ishaq ci al-Maghazi la wax ne foofale ci waa Banu Murra mu ne Midras ibn Nahik fa la ne woon halifun lahum min Bani al fa qatalahu Usama kon nag mu ngi noonale Eh, eh, Seydina Usaama benn mu ne ba'athana ila al-Huraqat min Juhayna kon nag eh, mu ngi noonu te am na beneen saxaabu boo xam ne lu mel nii daloon na ko bi mu demee xare ji benn xare ñu dem ba jekku benn waaye mu ne laa ilaaha illallaah mu daal lu koy xaaj yonent bi alayhi salaatu salaam mer ci affaire boobu mu naan ko jéggal ma yonent bi alayhi salaatu salaam wax ko dara voilà ba mu génnee àddina tellement affaire bi dafa garaaw ñu suul ko bi ñu ko suulee mooy saxaaba boobu suuf si génne ñu suulaat ko suuf si génnewaat ko ñu suulaat ko yonent bi alayhi salaatu ne suuf si dina nangu ko gën koo xam ne def na lu gën a garaaw ko moom ku ko gën a yées la jëf fuuf waaye lii borom bi moo ko def waaw da def ngir jàngal leen or may dereetu allah allah suuf si sànniwu ko ndax dafa bon ko saxaaba la waaye li mu bëgg jàngal xeet yu ilaa yawmi diin yonent bi alayhi salaatu salaam ne leen kii nii kii suuf si nangu na ku gën ku ko gën a ñaaw lu mu def mushrikuuna yi ñaata lañ kenn lañ ñaata lañ leen di denc Abu Jahlin est-ce que suuf da koo da koo wan da koo da koo da koo da koo da koo da koo da koo da koo da koo kifli yàbbi ko déedéet waaw waaye yeneen tubaab yi saa saam ne kii boo gisee lii nii borom bi moo ko def waaw ngir wan leen xormay dereetu jullit fa yàlla Allah mais yow politicien bi nga xamante ne ngir garder sa nguur a tax ngay décimer ay bakkan nga foog ne bokkoo ci xoolal nit koo xamante ne saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko yónni mu dem xare bi mu dem rey benn nit boo xamante ni daa ñëw ba koy rey mu ne laa ilaha illa allah waaw mu daal di koy faat ñu ñuy wax ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi sallallahu alayhi wasallam mer ci loolu mu naan ko jéggal ma yonent bi sallallahu alayhi wasallam noppee mu gaañu fan yooyu ñu koy denc suuf si di ko dëq saa su ñetti yoon mu ne suuf si boo gisee lii xew suuf si nangu na denc na ah aar na ëmb na ku koo xam ne def na lu gën a garaaw ku gën a bon ay jëf waaye lii borom bee ko def ngir jàngal leen waaw moo def lii ngir ngeen xame ci gravité wu dereetu jullit nit di ko tuur xanaa ngaa foog ne ñun dañuy xar wallahi addina bu jege bii da gaaw a jeex te du dara carrière yi du tus sa carrière yi ñuy fal al al raïs Abdoulaye Wade tey on est en deux mille novembre ñun affaire yi ni mu gaawee comme ñun ñu ko na newoon fa wallahi alternance ñu koy jëlee ar rais Abdou Diouf comme comme démb comme démb comme tay comme démb te ar rais Abdoulaye Wade président Wade jeexal na 2012 ba te ko ko woon ah bu lépp jaaree yoon <laughs> war naa jeexal bu at mi at mii di jeex <laughs> bu lépp jaaree yoon laa wax <laughs> waaw mooy xoolal ni mu gaawe ci vingt ans vingt ans wala vingt deux ans ñaari régime yoo xam ne ku ci nekk def nga fa ñaari mandat lala bu doon ne jamono joo jële jamonoy président bu ñuy jëkkoon a tudd nit dafa ne woon parce que yaa ne woon ministre de l'intérieur wala laa yoroon nangam defoon lu tax nga faat ay bakkan ngir lan garder votre pouvoir tey anamu en 2012 bi ñu leen gañee fan la mujj leen ana la nga doon la nga doon rayante la taxoon bakkan ya nga faatoon ngir yi anañu loo koy waaye jamono yii képp ku def noonu ba faat ay nit ay bakkan ñu rot ndax lan parce que yow sa nga bëgg a garder waaw waaw léegi nan nga koy layale ca sa kanamu borom nan nga koy layale te ñoo te kii ku ci nekk benn bakkan la faat benn ci ñoo xam ne yaa quelques minutes ma ne quelques léegi yéefar lañu woon dañu ne laa ilaaha illallaah kese ñu faat leen ci saati yow nag ñi ngay rey ñooñu dañoo juddu nekk ay jullit bu yàgg seeni mbaaba ñépp bu nekk ci jullit amaana sax keroog àjjuma la dem génn ah ngeen ne police yi man ngeen am ngeen droit tirer sur les ñu tirer ñoom tamit ñoom tamit ñu foog ne génn nañ ci ñoom ñooñu police yooyu les bras cassés des gouvernements oppresseurs <laughs> nga foog ne yow loolu génn la ci yow bras cassés yi ndax képp police bu du doxal li war a doxal bras ak gendarme waaw nga ñëw def loolu yow yaakaar nga yaakaar nga ne bokkoo ci in xola borom bi la wax inna firawna wa haamaana wa juluudahuma kaanu xaati'iin gis nga firawna lam doon kaccoor yor armèm bu koy defal ay kaccoor te suñu borom dane inna firawna gis nga firawna wa haamaana ak waaja ñuy wax sa bras sa droit wam haamaan ne woon jëwriñam di njëkk wa junuudahuma ak seen soldats yi doon utilise ngir mate nit ñi ngir di noot nit ñi ngir di réprimer que nit ñi que nit ñi gis nga ñoom ñépp ay bakkarkat yu mag la ñoom te lay doon def dina tupp seen kaw waaw waaw waxal nit ñu Umar en tant que policier man amara bi man qaala hayya ala salaati wala hayya ala ala salaami wala yooyu ñun dinañ la wuyu mais ku ñu ne hayya ala qitaali naas jël leen dox naa leen ministre de l'intérieur carte blanche tirez sur les manifestants ku fi ngeen tiré maa bañ ne defuma maa bañ nañ la radier nañ la yóbbu procès militaire lu la neex yow sa bakkan gin la for bakkanu nit ñi dañ ko am nga bañ waaw. loolu mooy fulla loolu mooy li war a am waaw bakkanu nit ñi dafa for fa yàlla rawatina bakkanu jullit kantaa yéeféer bi nga xam ne moom ci boppam ci biir réewum jullit mi la nekk rek wax nañ la li yonent bay saa saa wax man qatala mu'ahadan lam yashra ihatal janna waaw <laughs> te kooku xare wo ku fi faat yéeféer boo xam ne ñoo ci nguur gee ko jox kóolu yow moom xetu ajjana wala daa doon accord ak ñoom yow doo am doo ko xeeñ alors que ñii nii amoon nañu benn façon ta'wil bu ñu def waaw mooy ñoom li tax yonent ma saa saam amul kenn comme ne léegi kaay ñu faat la comme ni ñu ko waxoon ci jotaay bee ñu génn mooy eh que ñoom dañoo nekkoon muta'awil dañoo newoon jàppoon ne noo kii nii non waa jii nii gëmul lii ah day làqatu kese te indisi lim leen wan nii day wane ne sawaay gëmul woon ah waaw non kii gëmul woon gëmul woon fen te hadis Usaama bi hadis bi ci tegu moom la al imaam di indi waaw moom la al imaam di indi léegi mooy. comme liñ waxoon ci jotaay bi ñu génn bi ñuy jeexal li imaamu Nawawi waxoon ne soit diya kafaara yooyu moom am na même bu ñu ko tuddul waaw même bu ñu ko tuddul loolu moom lu ñu xam la parce lu ñu xam la c'est pas obligé que ne tout le temps rek yooyu dañ ko war a tudd waaw léegi nag euh, ñoom dañ doon dañoo ne woon mutaawil mooy lan parce que li borom bi ne gaa yi moo tax foog naa al imaamul Qurtubi moo wax loolu ni ñoom ñii li ñu jàppoon dañ ne mooy li suñu borom ne falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'sana xam nga alxuraan suñu boroom da ne yéefér yi ah falam yaku yanfa'uhum fay loolu fa euh, euh, kii la euh, jeexitalu ban saar la Ghafir Ghafir mooy dernier verset bi suuratu Ghafir suñu boroom ne falam yakun yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'sana sunnata allahi allati qad xalat fi ibadihi wa xasira hunalika al-kafirun ñoom aaya boobu ak yu mel noonu moom ci lañ ne moo tax ñu faat waa ji ndañ ne comme que suñu borom na ne yéeféer yi buñ ñëwee bay faatu falam yàqu nekkul yanfa'uhum di leen jariñ imaanuhum buñ ñëwee bay faatu comme la Firawna demoon bàyyi bay waajalab naan amantu man de gëm naa gëm naa gëm naa këne amul ben buur bu ñu a jaamu loolu allazi billazi naa ki nga xam ne moom yow ngay door a gëm ginnaaw mooy jariñu ko dara waaw jariñu ko dara te suñu waroon boo wax fii te gisoon nañ hadis bi yonent bi alayhi salaam waxoon ne dañuy nangu jaamu ja euh, jaam bi maalam yu war a réer hadis Sayyidina Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma fekk nekkul mooy ruux bi commencé génn ñoom jàpp ne kii falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'sana bii la seen ngëm yàlla du leen jariñ ba nga xam ne ci la ñu gis suñu taru mer suñu taru fitna gi leen di dal te mooy dee gi ñu xam ne bu ñuy dee di dem sawara wala boog buggal ba leen di dal di leen yóbbu la na ñu gis ko bu boobaa moom jeex na du leen jariñ dara mu ne sunnatallahi allati qad xalat fi ibaadihi lii nag mooy tërali nu doxalu nu yàlla bi nga xam ne moom la wëyal jaaral ko ci jaamam yi wa xasira hunaalika al-kaafiruun jamono jooju foofale waaye wooy foofale ñi nga xam ne ñoo perte ñooy ñi nga xam ne ñoo yéefe nekkoon ay yéefe léegi ñoom aaya yu mel nii moo tax ñu ne kon kii comme que ñëw na doon xare l'islam ba ñëw ba jekk ko ba naan jëm du ko jariñ dara moo tax ñu daal di koy sàkk loolu mooy seen ta'wil gi ñu nga xam ne moo leen ko moo leen tax yonent bi alayhi salaam faatu leen ñoom ñii neewul ku ci nekk ñi mu dal ñëpp da ah, la ah, gisoon nañ ne kii Sayyidina al-Miqdaad ci boppam Ibn Abbaas nee na moom daloon na ko yonent bi alayhi salaam neewul kaa leen ko rey loolu nag Imaam An-Nawawi waxoon nañ li wax ne la diya yi dañ koo joxe même bu ñu ko tuddul loolu moom am na waaw. léegi loolu la mooy li nga xamante ne insha allahu taala mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër waaw moo tax al imaam ad-Daawudi ne la'allahu sukita anhu li ilmi saami' aw kaana daalika qabla nuzuuli aayati diya wal kafaara mu ne kanta diya bi ak kafaara gi loolu noonu amaana dañ cee noppi lu tax parce que kiy dégg xam na ko du tout le temps la ñuy dégg mbir mi la ñuy wax affaire yi wala boobu mu nekk laata aayab diya bi di wàcc waaw moo tax imaamul Qurtubi ne laa yalzimu rahimahullah laa yalzamu min sukuuti min as-sukuuti anhu adamal wuqu waaw mu ne le fait que waxuñu ko mooy le le fait de toog dunduñu mbir mi tekkiwul ne loolu amul même bu dee ne li kana euh, fiihi bu'd lakin fiihi bu'd am na sor li anna al-aadata jarab bi adami as-sukuuti an mithli dhalika in waqa ndax lii aada mooy lu mel nii bu xewee duñ ci noppi waaw kon nag mu ne fa yahtamilu day yeen annahu lam yajib alayhi shay mooy yonent lam yujib alayhi shay waralul ci kawam dara li annahu ndax moom Usaama ak ñi mel ni kaay yi bu dee Seydina Miqdaad hadith Abbaas boo ak ki nga wax sànk ne moom da daloon ah ci yenn benn ci saxaaba yi ah radiyallahu anhum kene moom li annahu kaana ma'zuunan lahu fi asli al-qatl falaa yudmanu maa atlafa min nafsin wala maal kal xaatimi wat-tabiib mu ne comme que dañ ko koo permettre woon jox ko ci ndigal ngir mu dem xare gi léegi la nga xam ne moom la yàq ci bakkan mooy faat wala alal moom duñ ko buñ ko garanti comme euh, ki nga xam ne mooy kii xarafal wala euh, ki nga xam ne mooy euh, tabib bi médecin bi mais mais loolu loolu ay xëccoo la voilà boo taxu ñoo jóg waaye loolu ay yeneen affaire la waaw <laughs> mu ne aw li an al maqtula kaana min al adu par wala bokk beneen possibilité que ne ki ñu faat ci noon yi la bokkoon walam yakun lahu waliyyun min al muslimin te amul parado koo xam ne mooy alliéwam ci way jullit ñi koo xam ne mbokkam la yastahiqu diyatuhu ko diyatahu koo xam ne moo yelloo ñu jox ko diyaam waaw kon nag mais loolu daal waxoon nañ li nga xam ne moom la li imaamu Nawawi waxoon insha allah mooy li gën a dëgër que ne loolu mais buñ ko tudd loolu amoon na waaw te gis nañ yeneen tubaab yi am na yeneen xew-xew yoo xam ne saxaaba yi buñ faatee koo xam ne alliéwam la woon même alliéwam kese wa nekkuloo sax jullit seen allié allié koo xam daa moo nag ñoom alliance ñoom ñu faat ko da doon jox diye ñooñu le waaw kon nag loolu insha allahu taala euh, euh, mooy li nga xam ne mooy euh, li gën a dëgër ci wax yi am na benn affaire boo xamante ne nii insha allahu taala dama ko fàtte woon ci jotaay bii ñu génn waaw bi ñuy tàmbali sànq la ci sama xel dem ma ne ah, nañu ko fi wax bala ma koo fàttewaat ndax man nga ne bon Euh, bon te ñoo xaaraat mais euh, damay ragal bu ñu xaaraatee tuuti moo ñu fàtte ko loolu mooy la mooy këne euh, nit ki gis nga bu ne laa ilaha illallah hein bu ne laa ilaha illallah jeex na jeex na laa wax kenn du laaj naan ko mais <laughs> non <laughs> est-ce que fii yow loolu parce que ko bu dëgër voilà moo na imaamu Nawawi rahimahullah ca ca euh, euh, ba muy sara xadiisu Seydina euh, Abu Hurayra bi dañu teñ gisoon xadiis mel noonu Seydina mooy premier xadiis bi ñu gis bu Seydina Abdallah ibn Umar yeneen tamit saa saam naan umirtu an uqaatila an-naas hattaa yashhadu an laa ilaaha illallaah wa anna muhammadan rasuulullaah wa yuqiimu salaah sallallahu alayhi wa sallam wa yutu zakat ba noonu am na waxoon nañ Abu Hurayra da koo solo bi muy saraa lool ci al-Minhaj sharh Sahih Muslim ibn al-Hajjaj ci kitaabul iman baabul amri bi qitaali naas hatta yaqulu ash foofu mu ne loolu yonent ma lay saar saar damay dañ ma digal may xare nit ñi ba nit ñuy seedee que ni am laa ilaaha illallah amul benn buur bu ñu war a jaamu ci ku ci yàlla wa yu'minu bii an laa ilaha illa allah wa yu'minu bi wa bima ji'tu bi ak li ma indi noonu la ko imaamu Abu Hurayra indi fii buñ ko defee asamu minni dimaa'uhum amwaaluhum illaa bi am lëkkaaleeg suñu fii buntu bi yooyu yëpp benn la mooy laa bu ko nit ñi xasee wax jeex na waaw jeex na waaw jeex na mu ne fiihi bayaanu maxtasira fi riwaayaat yeneen riwaay yi nga xam ne dañ ko tënk min al iqtisaar ala qawli laa ilaaha illallaah nit ki bu ne laa ilaaha illallaah doy na waqad taqaddama bayaanu haadaa lii leeroon jiitu woon nañu leeroon mu ne wa fii bokk na ci lii lii leen fàtte woon dilaalatun zaahira wala dalaalatun zaahira boo baax na tegtal bu leer li mazhabil muhaqqiqiin wa jamaahiir min wal jamaahiir min as-salaf wal xalaf anna al-insaana idaa i'taqada diina al-islaam i'tiqaadan jaaziman laa taraddud fiihi kafaahu zaalika wa huwa Ah, mu'minun min al-muwahhidin wala yajibu alayhi ta'allumu adillati al-mutakallimin wa ma'rifati llahi ta'ala biha khilaafan liman awjaba dhalika wa ja'alahu shartan fi kawnihi min ahli al-qibla wa za'ama annahu la yakunu lahu hukmu al-muslimin illa bihi wa hadha al-madhhab huwa qawlu kathirin min al-mu'tazila wa ba'd ashabina al-mutakallimin wa huwa khata'un dhahir fa inna al-murada at-tasdiq al-jazim wa qad hasala wa li anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam iktafa bi tasdiq bima jaa bihi sallallahu alayhi wa sallam wa lam yashrut al ma'rifa bid dalil faqad tadaharat bi hadha ahadith fi sahihayni yahsulu bi majmu'ihima bi majmu'iha at-tawatur bi asliha wal ilm al qat'i waaw <laughs> mu ne gis nga hadith yu mel nii